wandurub bi aynayni ilayhima bada ayni shari'atin bi amrin bil huda wa nahyi aydan an jami'il munkari ma iqamatil hududi wa shukuri ihsanahum in ahsanu wa ayni haqiqatin bil udri inda shayni kon sëriñ bi di wax ba léegi bokk ci mbindeef yoo yële ah muy nit ñi tàmbali woon nañ ko ci jataay bii ñu génn walillahil hamdu wal minna nan ngay doxalanteeg ñoom ñi nga xam ne ñoom loolu borom bi booleel fii defu fi nga dëkk ci xeer waaw waaw waaye it bokk nañ ci gàllankoor yi nga xam ne gis nga boo leen di bàyyi xel lu bari yow moom de toute façon mooy do sa yoonu yàlla moom du dox loolu moom na la leer moom waaw bu dee leen neex dong lu ngay dox parce que manu la ñàkk ah nu may def ah <laughs> nga xam waaw di nga xam <laughs> di nga xam ñoom lu leen neex rek lañ xam waaw fekk seen intérêt ngi dox lu ëpp ci ñoom lañuy wax bien sûr loolu kese lañ xam yow nag waxoon na la bii weesu dummóoyu leen moo xam wan nañ la gannaaw wala dëgmal nañ la te nga doyloo xam-xam bi boroom bind suñu daldi xam ci yow mu ne nag waaye lool comme liñ la waxoon ne la waxuñ la bul xam savoir vivre buy dund ak ñoom ci jàmm ak dund bu rafet déedéet mooy da dund ak ñoom moo tax mu ne wanzur bi ay nay ni xoolal ak ñaari gët ñaari bët ilayhim ci ñoom abada ba faw gis nga nit ñi boo bëggee xam nan ngay doxaleek ñoom déglul fii li la sëriñ bi radiyallahu li wax xoolal ak dellu leen xoole ñaari bët waaw ñu ne ban ñaari bët abadan ba faw bu njëkk bi ayni shari'atin bi amrin bil huda wan nahyi aydan an jami'il munkari beneen bët bu njëkk bi mooy dee leen xoole bëtu sharia yoon tëralin wi àtte yàlla yi dee leen xoole sharia bii waaw boobu mooy première bët bi bët bu njëkk bi boobu bëtu sharia la la lay may mooy li lay pousser nga war leen di bi amrin di leen digal bil hudaa ci njëb wan nahyi di leen tere aydan ba léegi an jami'il munkari ci lépp loo xam ne alquran ak sunna da koy tere ma iqaamatil xuduudi ak di taxawal dixilu yàlla yeeg pen yi mu teg waaw washkuri te deel sant ihsanahum seen rafetal bu ñu defee lu rafet pour yow sant leen wa in ahsanu wa washkur ihsanahum in ahsanu bu ñu rafetalee ah daal leen sant ci li ñu def waaw loolu mooy bëtu sharia bi digle lu baax tere lu ñaaw kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah loolu la borom bi tagga xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci yéen yéenay xeet wi gën wu ma génn ci biir xeet yi ci nit ñi da di digle lu baax tey tere safaan ba mu bon ba pare ngeen fekk da a gëmoon yàlla ci lu ko jiitu waaw kon nag loolu lañu suñu boroom teg moo tax yonent bi alei salaatu salaam yàgg a wax ci xadiis bu siiw bi bu sayyidina wa mawlana ibnu abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu anhu wa arda man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi xadiisam bu siiw boobu ku gis lu dul noonu changé ko sa loxo bu dee ci ñoom nga bokk boo ko manul sa làmmiñ bu dee ne boroom xam-xam nga wala xam nga ne baaxul boo ko manul na la metti lu mu ndaw ndaw na la metti sa xol waaw di digle lu baax moo tax yonent bi saa saa mu waxoon ne la ta'muruna bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu alaykum mu ne di ngeen digle lu baax wat naa ne di ngeen digle lu baax wala di ngeen tere lu bon tey tere lu bon wala gis nga bu ngeen ko deful borom bi tabaaraka wa taala dina sëmbërtël seen kaw seen noon boo xamante ne nii dingeen toog ngeen woo ñu ngeen gën a yaakaarlu di leen wax ñu ñaan ngeen di ñaan waaye borom bi tus la ci dul nangu dara la ci dul nangu waaw kon loolu lañu sharia digal amul ay vie privée vie publique man sama yoon new ci voilà ku nekk ak magu boppam nga déedéet voilà sinon borom bi bu buñ ko deful wallahi hein day sotti suñu kaw bugal moo xam ne thumma tad'unahu fala yustajaaba lakum waaw waaw aw la yushikanna allahu an yab'atha alaykum iqaaba minhu thumma tad'unahu fala yustajaabu ko comme ni nga xam ne al imaamu Tirmidi ak imaam Ahmad soloobe ci Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan radiyallahu anhu mu ne yonent ma alayhi salaatu salaam lu ñu wax sànq di ngeen digle lu baax tey tere lu bon wala borom bi dina sëmbërtal sotti seen kaw léegi rek ay mbugal yoo xam ne ngeen woo ku leen neex ngeen koy ñaan du leen du nangul dara moo tax nag bëtub sariya boobu ngay xoole jaam yi voilà mooy bët bu njëkk bi di digle njekk amul naan maandu leen maandu te lii mooy maandu boo gisee lu dul noonu te nga man koo régler man cee wax ba mu deñ boo ci noppee saytaanu axras nga saytaane bu muuma te saytaane biy wax tey jëf lu bon dafa soxla saytaane bi nga xam ne dafa muuma ndax moo koy dëggalal li muy def waaw di acquiescer voilà rawatina buñ nee kilifa la kon nag xoolal ak ñoom dëtub sharia bi amrin bil huda ci di leen digal njub wan na yi di leen tere aydan ba léegi an jami'il munkar ci lépp loo xamante ne nii lu ñaaw la di taxawal attey yàlla yi bu dee ne koo xam ne ab juge la wala koo xamante ne xuduudullah waaw yi mu teg nga fexe muy samp di ci taxaw di sant nag di leen sant ñoom nit ñi buñ defee lu rafet bul ne oh sama yoon new ci dama koo yeeyoo déedéet loolu du yëfu nit ku yeewu ak nit kuy xalaat in ahsanu léegi beneen bët bi ñu ne ko ban bët mu ne wa ayni haqiqatin beneen bët bi ngay xoole jaam yi mbindeef yi nit ñi mooy bëtub haqiqa bi nga xam ne moom day dem au profondeur xam nga sharia bi moom ci kaw nii rek lay res moom lay moom lay régler ci kaw moo tax yo Seydina Omar doon wax naan ku fi indi radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan da doon wàcce lu ñëw borom bi wax ko ñun nag amuñu leneen ñun li ci biti rek ku fi indi dara li nga wane ci loolu lañ lay àttee waaw kantaa li ci biir lool yàllaa ko xam sharia bi loolu kantaa bëtub xaqiiqa mooy la nekk ci intérieur la dëgg dëgg nekk ca mbiru biiru nit ki waaw bët boobu nag boo koy xoolee jaam yi nag la lay indil wa ayni haqiqatin bil udri ci naka lay demee mooy di leen utal ay ngant inda shayni jamono ji nga xam ne ci lañuy def yoo xam ne yu rafetul la yu ñaaw buñ la defee lu ñaaw nga utal leen ngant xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg lii dogalu yàlla la bu mu bindoon ci man dadi nag borom bi ay mbiram daa am ci mu koy jaarale mu jaarale dogal bii mu dogaloon ne saay mbir dina yàqu kën a déw mii moo koy yàq bu boobaa est ce que moom karkaasam bi ngay xool moom mii da ngay gis ka nga xam ne moo ko dogaloon ci yow moom ngay xool nga am kersaay wax waa ji dara ndax am teggin yoo am sa digganteeg sa borom loolu mooy ayni di eh, ayni haqiqatin bil uzri di leen utal ngant inda shayni jamono ji nga xam ne ci la ñu def lu ñaaw mu ne wala tu'aaxidhum bimaa asawuka aw mana'uka minhu aw aadawuka li'annahum fi qabdati rahmaani wa jabrihi fi kulli ma awaani mu ne wala tu'aaxidhum bu leen jàppe bimaa asawuka ci li nga xam ne ñoom bindeef yi dañ la ko moy xam nga kii ki mu gën doon mooy ki nga xam ne kilifa la ak ki nga xam ne dafa am ay ndomboy tànk am ñu koy dégglal wala ki nga xam ne boroom kër la wala yaay la am ay doom yoo xam ne daleen di wax ñuy war a dégg wala ñoo xam ne moo leen administré moo leen jiite cim réew wala lu man di doon mu ne wala tu'akhidhum bul def di leen jàppe saa sune ne bi ma asawkaa ci li ñoo xam ne dañoo mooy say ndigal aw mana'uka walla yoo xam ne dañ la koo xañ waaw loolu bu leen ko jàppee minhu aw aadawka wala sax ñu lor la lañ la war lañ aw mana'uka minhu lañ la lañ la xaj fexe yow loo naroon am ñu ñëw yàqal la ko ba amoo ko aw aadawka wala ñu daal di lay lor loolu lépp bu leen ko jàppe li annahum mel ni ñu ne ko waalu tax mu ne li annahum ndax ñoom mbindeef fii fii qabdati rahmaani dañoo nekk ci ngëbu borom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande wa jabrihi ak li nga xam ne moo leen di forcer te ñoo bañ mooy ab dogalam ci ñoom par force mooy daw ci ñoom waaw li borom bi bindoon bu njëkk ku nekk li ngay def ba yawmal diin ba li ngay faatoo borom bi bind na ko waaw fii kulli ma amaani ci bépp waxtu bépp instant bépp moment